tawxiid mooy wéetal yàlla ki la gëm na fi yàlla ci xolam li mu koy jombale li muy jaadum ci moom ak yi nga xam ne dina sellal yàlla ba du ko xam ne dana sellal xolam ba du fas ci yàlla du ko fas ci aju ci moom loolu mooy tawxiid tawxiid ñu ngi jóge ci waxada di firi kennal na def dara kenn rek ku amul nuroo amul bokk amul jege amul dend amul wujj kon wéetal yàlla ci sa xol dafa am ay masala yu bari yu ci aju nit ki war koo jëfee diggante yàlla ak doomu aadama mu sàkk ci kaw suuf ci kaw suuf muy àdduna nan la leen jëflanteeg moom ndax da ngeen dégg ñu naan yàlla noppi na noppi na lii maanaam noppi na mooy li war a xew ëllëg moom liy xew tey ak li xewoon démb ñoo bokk teewandoo fi moom amul démb ak tey ak ëllëg yépp benn la ci moom yépp a teew lu ci nekk xam na fa muy tàmbalee ba fa muy yem ak lay sababam ak na muy doxe ak na muy mujjee loolu mooy noppi gi waaye àdduna bu ñu ko sàkkee ba noppi sàkk doomu aadama indi fi amul dara lu mu sotal lépp def ko aj ci ay sabab sabab yooyu nit ki war caa jaar ngir jëm fa sabab ya di àggale nit loolu moo tax ñi ne noppiwul loolu lañ ci jublu du ñaari wax yu wuute waaye ku ci nekk dafa am loolu tax a wax di ngeen ñu naan suñu borom noppi na ci ñeent xam ne ñeent yoo xam ne suñu borom noppi na ci dootu ci dellu seeti mooy lan xalqin bind ni mu la bindee dootu ci dellu siwaat di la ci beneen bind mun loo koo ñaan ba am ko mun loo ko sabablu wala docteur walla borom xam-xam wala borom man-man wala dara walbati leen la yàlla bindee woon mu dindi ko kooku moom yàlla noppi na ci ak dig dig bi nga xam ne xam na ci azal ne fa la nit ki yeme nga xam ne bind na ko ca alluwa ji xam ne lu mu ci bind dootu ko far mukk ndax suñu borom am na ay alluwa asamaan su ne na alluwa ju ca nekk yoo xam ne la mu bind mën na toxu mën na bañ a ci kaw sabab yooyu mu sàkk mu war a waral yi tax ñu naan nangam moo waral nangam kon nanu ci waxtaan wi weesu ne sabab yi ay aadar rek yu mu jëflante nit ñi waaye ci xaqiqa ca biir buñ ko amul dara lu waral dara loolu weesu nañ ko bu ñu dikkee nag ci ne sabab yi yàlla sàkk sabab yi tax a gudd fan yi tax a gàtt fan yi tax a texe yi tax a texee di la qadarallah yi tax a am wërsëg yi koy xañe yi joxe barke yi koy xañe yooyu yëpp ngir mu wane ne su borom noppeegu ca ci doomu aadama bi ci mu war ko sabab ndax fekkoon na dañ ne noppi na ci yar dootu jëriñ dara ndax kon <clears throat> la mu def def na ko ba noppi boo ko yaree boo ko yaruleem kon nit ñi du soxla ñuy yar dénkaane yi alxuraan di dénkaane ak yonent bi ak nit ñu baax ñi itam bu fekkonte ne yëpp sotti na te sabab amatul njëriñ duñ ko kon dénkaane yëpp yàqu tarxib ak tarhib bi nekk wax nit ñi àjjana nam mel ak xéewal ya ak noflaayu taxawaayu yomal xiyam ak jéggi siraat ak yombaayam ak neexaayu biir bàmmeel yooyu yépp taraxib la xemmem loolu nit ki ba mu sawar ba xolam yàlla dugg ci ak jëf bu baax ba mu góorgóorlu loolu lañ ci nam bu fekkonte ne yàlla sotti woon na ca te dootu ca dellu gannaaw kon du am njëriñ taraxib taraxib it noonu xam ngeen ne alquran day misaal àjjana dinu wax yu neex yi ci nekk di nu misaal safara ak ni mu tiise loolu yépp fekk nag daggi nit ki ak jox ab xolam yeneen melaw wuy tax mu góor jëfandiku jëfandikoo lañ ko sant moo ko tax a jóg bu fekkoon ne itam loolu lépp amu ci luy randu kon du soxla naka noonu daañu baax ñëpp seen waxtaan ni ñu daan misaale àjjana ni ñu daan misaale safara ngir xol bi am fu mu féete tegu fa ba nit ki mel na mu war a mel jëf la mu war a jëf moo ko war a lool li tax itam yàlla ne ud'uuni astajib na ngeen ma ñaan ma may leen bu fekkoon ne itam lii def na ko ba noppi te ko ñaanee dootu jëriñ ci dara kon bu ne ñaan leen ma may leen nit ki li muy ñaan amagu ko kon nekkagul bu ko ñaanee ba yàlla nangu ñaan nga loola am kon am na mbir mu soppiku jóge ci béréb jëm ci béréb jóge ci melo jëm ci melo ndax jéggulu ci boppam xam nga yàlla santaane na ko yonent bi santaane ko tax ñu baal nit ki bàkkaaram fekkonte ne itam bàkkaar bi dutuñu ko far mukk yàlla noppi ci kon jéggulu du jëriñ dara dañ koo santaane te ku nekk xam na ne daan dem ci kanam waxtaane lu mu istigfaar li muy jëriñ ak luy maanaam wane ne suñu borom dafa am yoo bari yoo xam ne def ko aj ci ay sabab ne nag jaam ñi na ngeen jaare ci sabab yi mooy bunt yi nga xam ne moo jëm ci li ngeen bëgg mooy li annahu rattaba mulkahu ala tilka al awaid taala wa ala wa jaala al asbaba xiina arsala abwaaba fialihi bi ahkaami sabat fa kullu man talab minhum fiala min gayri baabihi wa yarju al wasla faqad ata jahran bi suil adabi maa ilahi wa yoo adabi faqdil adabi suñu borom nguuram gi daf ko tëral ci ay sabab ne ne nit ñi da ngeen jaare ci sabab yi waaye bu leen ma njéeméerlu fii sabab laa fi jëfe loolu moo tax sharia mën a taxaw moo tax jaam ñi mën dund ci kaw suuf muri tilkal awaay ni mooy aada yi nga xam ne moo la doxalante ak bilee fi cala sàkke sabab yooyu mu jë def nag sabab yooyu le mu di bunti jëf yàlla fekkee ne da togg mu ñor nga safara taal lu teg sa kadir mu lekk boo ko deful woon te taxaw di ñaan yàlla <coughs> na ñoral ñam bi booba ñàkke nga teggin yàlla ndax li mu doxal nee nga ko du ma jaar foofu ba noppi tey li nga aajowoo du faju mooy fa kullu man talaba minhum fi'lan min ghayri baabihi wa yarju al-wasla faqad ata jahran bi su'il adabi maa ilaahi wa faqdil arabi kon bu fekkee ne nit xam na ne lii ay sabab la yàlla sàkk te ci lay jëfe ci lay jëflante bindee fi mu jaar ci moo di teggin mooy taxit aajoom faju loolu rek la ñu bëgg a wax ci ñëwee yàlla kat nopp ngi nopp ngi jullit nag bu loolu yëpp wee xolam dafa am fu mu war a fare ba faw mbir yu mag yi xam ne dana ko dikkal mu ko waxee woon ci waxtaan wala weesu mu war a tiit wala mu war a jàq wala mu am bëgg-bëgg bëgg nañu bépp boo xamee ne lu rëy dikk na rek nga xam ne foofu la seytaane di fëkkee xol moom mu dal di dellu ci yàlla bu xam ne aada woon na loolu ba miin ko xolam dootu déng déng mukk bu ko defee day nekk koo xam ne ku aju ci yàlla la aju waaye aju bu dër aju bu dër goo xam ne dara du ko mën a dindi loolu mooy mandargam texe ba faw kon bépp boo xam ne mbir mu rëy am na mu dal di dellu ci borom daal di mucc ci seytaane moom nga xam ne waxtu woowu lay tunglu ngir loolu tax alquran bi nga xamee ne saxaaba yi doon lañu xeex di gañe yàlla dogal benn xeex ñëw boo xam ne dañ leen a gañe bu metti teg leen dund tiis yàlla di leen nattu wan leen ne buñ leen gañee ba lottal leen jekku leen def leen leen naqari jël ci yéen bakkan yu bari fab seeni àll ak bu ngeen gañee ba féete ko seen mbir yëkkatiku ñaari wàccuwaay yooyu yëpp bu ci nekk na seen xol nekk fa yàlla rek bu leen bu leen tiis woowu ñu leen gañe fëkk ba seen xol randu gañ gañaay li ngeen gañe ba am mbégit bu mu leen fëkk ba seen xol randu mais li kay laa tax li kay laa tax sa ala ma faat wala taxaw ma atam bu leen jàq mukk wala ngeen di am naqar ci lu leen faat lu mu doon bu leen bégit mbégum lii ci la leen yàlla jox da ngay bég ci ki la ko jox waaye doo bég ci lim la jox masalan boo toppee nit wan ko nekk la fonk laa bëgg naa la mu yëkkati dara jox la nga fàtte nit ka topp loolee mu a jox dana xam ne bugguloo ko moom loolee mu la jox nga bëgg yàlla itam xéwal bu mu la mën a jox nga daal di yëg loola topp ca sa xol rëcc ci itte woo loola rek daal nay wan gannaaw yàlla lu bon bon yàqu-yàqu bu réy nga foofu ak rëq-rëq bu mag da nga war a bég ci ki la xéewal te bul ci xéewal gi nga sant nag xéewal gi su ko waxtaane woon nañ ko ci dellu li kay laa tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum li leen waxoon ca xeeb Uhud ngir ngir ngeen bañ tiit bañ a jàq ci li leen dal bañ a ci li ngeen am ndax yàlla kat buggul kuy damu ci bu amee la mu gën a la mu di sigare di kontaan buggul it koo xam ne kii boo ko tegee nattoom bi ñoo di ko ŋaax ne mbaam di ko jooy fu nekk dal di ne man alku naa wala yàqule naa wala dee naa tax yàlla dañ ci moom inna l-insaana a haluu'an idaa massahu sharru jazaa'a wa idaa massahu xayru manuu'an illal musalliin moo tax ñu setti illal musalliin xam ne julli yar na leen bu ñu demee ba ci mbirum fiq daan waxtaane julli na muy yare nit ba mu melo melo yàlla di tagg kon tarxiis mu ngi amee ci mbir mu réy mi ak si ba tiital la wala mbir mi la dal te lu tuis wala li nga am ba nga defee ne jomb na la te muy moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne asabru inda inda sadmatil muñ ma nga ca dal bu njëkk ga bi mbir mi ne xes tiis rek jullit dëgg foofa lay gëmee ka ka nga xam ne foofa la muñe ni mu ëppee daraja ki nga xam ne dem na ba settantal natte ay mbàttoom xam ne lii am na ba noppi mu soog a muñ ni mu ko ëppee ay daraja kenn mënu koo xalam mu mel ne ni siddiq demee ak muumin kese ndax xam ko ne ak sabru inda sadmati lula muñ mu ngi ame solo ca sa mbir mii soog a dale foofa la jullit bi dëgg dëgg gëme ndax ki ko gën a manqué ngëm xolam dana randu lu bon bon def li ñuy wax jésao moo dee am naqar wala tiit wasaaya yi ñoo wax nag ak taadib yi yar yi yépp mun la sës ci lu ngëm da gëm li ñu lay wax ëllëg mu wóor ne day am nga am itam li ñuy wax ay valeurs yoo gëm gëm ne baax am na njariñ te moo gën bon gëm ne jub moo gën dëng jub googu nga bëgg ko ci sa xol fonk ko di ko wut ba nga xam ne sa xol daf koy yëpp boo toll nga bañ a am beneen valeur maanaam beneen leneen loo xam ne lii moom nga gën a fonk ci njub mu di koppar yi wala matériel bi wala leneen lu dem lu deme ne moom bu fekkee nag dem nga ba loolu nga gëm nga xam ne moom nga jiital ci lépp aw nga yoonu ku léppam yàqu li nga war a gëm moo di bi nga gëmee yàlla ak yonent bi na nga gëm ëllëg ak yi yàlla dige gëm génn ko gëm bàmmeel ak nekkin wa gëm taxawaay ba jéggi siraat ba kër ga nga jëm te xamagu kan la ndax waxtu boo xamee ne nit ki yar bi ñu ko bi ñu bëgg ci moom am na ko xelam mooy jiitu ba faw xolam ndax lépp lu ñëw xelam la koy njëkk a seete ba xam baax na wala bon na bala fay teg xolam ci bëgg-bëgg bi kon xemme maanaam ay bëgg-bëgg ak ku ragal mënu la yaroo ci lu dul ngëm su xel gëmul gëmul dara ci yi nu waxoon gëmul itam ak jub ak nekkin wu rafet ci àdduna te gisi ci benn njariñ bu jariñ mukk ndax du wut njariñ kon fexee wéral sa gëm ba mu wér mooy li njëkk a war ban ko waxee dañu cee teg lépp luy ñëw ci gannaawam ci loola la tegu da ngay gëm teggiinu ak melam ak rafetam ba nga xam ne ki teggiinu moo lay gënal ki teggiinuwul ak nu mu mën a mel ak lu mu mën a am nga gëm ki lay yar ki joxe teggiin yi bu ko defee da nga jëriñu danga da te texe texeel ñeneen loolu nag la mi demee kon nit ki war na seet fi mu jëm war na seet ki muy àndal war na seet béréb yi muy toog ak ña fay toogaaleel ak lañ fay wax ak lañ fay jëfe ndax loram la wala du loram bu bëggee boppam bu bëggee dana seet yooyu waaye du def fu ko neex rek wala fu mu rek nekk ku ko neex jaxasool ku mu jot ndax doomu aadama dañ mukk di jiital xorom waaye yàlla it du dañ mukk di def lu muy def muy jàllal moom yéey sa jiwu mooy sa àdduna gi nga nekk ko ci sa bànneex ba jóge fi xam nga ni ko yéey sa jiwu day bis bu ñuy góob la ñuy deqi sa yoon nekku ca mooy ki nga xam ne bi mu dee dund ci àdduna ci bakkanam rek la ko tegoon loo tax ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa nee na na ngeen profité ci juróom ñii balay juróom ñii ñëw bi nga amee kàttan bala ngay màggat kon da nga góorgóorlu foofu ci jaamu yàlla bi nga wéree da nga góorgóorlu ndax xëy na ràgg gi ñëw da nga tawat te kon dootoo mën a jëf bu keroogee nga perte bi ngay dund sa dund gi na nga góorgóorlu ci jëfandikoo ko ci jaamu yàlla dee ngi ñëw te boobaa sa jëf yëpp dagg dootoo jëf am nga féex na nga gaawantu balay féex a dee ñëw da nga dem ba dootoo am jot bi nga amee dara lu néew néew na nga góorgóorlu def ci ci yàlla ndax ñàkk gi ñëw mu ne nit ki ngay jekkeel ki gën maanaam ki nga xam ne mooy jekki aale ji war a jekki mooy ki lay génne ci juróom dugal la ci juróom xam ko ki génne ci mbañeel jëme la ci cofeel ki lay génne ci càggante jëme la ci farlu ki lay jëlee ci topp bànneex jëmal la ci topp yàlla mu jeex ñooñu kooku nga war a jekkee kon li ma waxoon ne war nga tànn ki ngay toogaaleel war nga ki ngay jaxasool war nga tànn ki ngay nekkal nay koo mën a jëriñoo ci moom koo xam ne rek lu bon bon ci wàllu adduna wala ci wàllu diine dana la jariñ dara te foo nekk di fexee tey ji nga gën na nga meloon démb di fexee dolli ko waxtu wa toll boo bëggee jëriñ ndax doomu aadama li li muy gën a bañ ci ci adduna waxtu ba muy dee mooy lam fi gën a bëgg lam gënoon a bëgg lay gën a bañ bu tolloo ci di waaj a dee ndax lu tax bëgg gi mu ko bëggoon dox na digganteem ak yàlla ndax xol ni safaraak ak ndox mënu la nekk ci lenn nag noonu la xol bëgg adduna ak bëgg yàlla mënu cee mat faaw am ci lu lor moroomam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ku bëgg sa adduna ku bëgg sa adduna lor sa àllaaxira kon nit ki gannaaw yi mu gënoon a bëgg mooy dox digganteem ak yàlla ba buy dee mooy doon kiiraay ba yooyee day gën a bañ ndax bu keroogee lay gis dëgg gi dootu wor seetaan yi dootu ko nax adduna dootu ko nax dootu am kiiraay diggante ak dëgg-dëgg yi bu keroogee la mu gënoon a bëgg ci moom lay gën a bañ du ko bëggatee sax gis kon wax ci delloo si xelam léegi li yaakaar lépp loo xam ne mosoon na koo sonn mosoon na caa sonn te yàlla tax bu keroogee loola nga xam ne sax ngërëmal yàlla moo taxoon mu sonn te coono boobee mooy feeñoo melo yi gën a rafet li mu gën a bëgg li ñuy wax makaarimul axlaaq mooy teddalee jikko yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko dénkaane ba tàyyi bu mu fi jógee gaañu baax ñëpp dénkaane ko ndax ci la nit ñi gënante bokk na ci ki la xañ yow na nga ko fexee jox wala nga fexe koo jëriñ ki lay lor nga fexe koo jëriñ ki la woon koo jox ko nga fexe jox ko moom yow nga jéggal ki lay tooñ te tooñ tax yonent bi sallallahu alayhi ci benn jataayu waare mu ne man u'tiya fa shakara wa tuliya fa sabara wa dulima fa xafara wa daraba wastaxfara ne pat ñu ne ko ulaayika maa lahum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne ulaayika la muhtaduna koo xam ne ki yàlla jox na ko mu sant mu ko mu muñ moroom jullitam tooñ ko mu baal ko mu tooñ balu tooñ yàlla wala tooñ moroom balu daal di noppi ñu ne ko ñooñu lu ñu am mu ne ulaayka lahumul amnu wa hum muhtadun ñooñu kat ñooy wóoru ca ba ba am tiit ñu yaak ragal duñu ragal seen xol day dal seen xel day dal ñooñu ñooy ñi yàlla jugal ulaayka lahumul amnu wa hum muhtadun bokk mooy bari yërmande yaa yonent bi nee na képp ku yërëme rek picc moo ñu rey nga romb ko yërëm ko yàlla dina la yërëm waaye képp koo xam ne yàlla nocci na yërmande ci sa xol yàlla du la yërëm dimbali jullit ñi suñ mépp mbokk jullit moo gis mu aajo woo sa ndimbal te nga man ko na ko def am na solo la bis ba te ngay fexe mbokkoo jullit ñi ci yàlla njëriñ njëriñ benn jullit lu néew néew ku ko def bu keroogee boo gisee pay ga dana la bett dana la bett ndax daal la mu dagg rek nga dindi buum bu mu ko fase may ko deme na ne sarax te daañu waxtaane tuuti ci mbiri sarax ndax sarax bari na ay ngëneel lool dana fekk juróom-ñaar fukki balaa ak juróom-ñaar fukki deeyeen yu ñaaw dana yokk fan dana wétti nit ci bàmmeelam bu keroog yi mel xeyaane ba ñu ñàkk jant bi ba muy lang ba yuudu nit ñi di xet ñii xuus ci seen ñaq bu keroogee ñetti kere yi fa am sarax benn bala benn kere bu njëkk ga mooy arsh malaayika yi ñoo cay seelu keroog ñaareel na mooy liwaa alhamdi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak saabaan yi ñoo cay seelu ñetteelu ker bi mooy jullit bu nekk ci sa keroog sarax ngay seeloo naaj wi ak jant bi noonu muy tànge sarax nag fekkee ne da nga koo def ngir yàlla waaye boo ko defee ngir leneen loola tax nga def ko rek xam ne loola tax nga def ko loolaa lay fay boo ko amee boo ko amul yëpp foofu rek ngay féete yàlla yow nag ñëwu ca def lu baax amul dara lu ci nit war a xeeb taflit wu ñu tafli fii rek nga gis ne ñaaw na nga suul ko am na tuyaaba ju bari dëkk nekk ci yoon yi wala lu a fakkatale nga ko noonu nga xettalee jullit bu ci waroon a gaañu yàlla dina la ko xettalee ci bis ba xettali neexee te gën a jafe mu am lu mu bëggoon wala ko dara nga ñëw ndokkeel ko am na tuyaaba jéggi yi ngay jéggi ba ngay dem ba ngay dellu si yépp yàlla dafa la koy bindal ay yiw te sarax merum yàlla jëmm joo xam ne dem na ba yàlla ci boppam mere ko sarax moo bokk ci li nga xam ne mooy fay mer moomu ni ndox di fay safara dañu ne bu keroog yamal xiyaamee ba nga xam ne njàqare loolu ak tiis bi ak mar wi ak naqar wi jànkoonte naag mbindeef yi ñu fab siraat noonu gàll ko ci jagan jahanama ci gënu jahanama dana suñu borom dana yebal yéene kat boo xam ne day xaaj fu baatam jotee ne ana ñi daan liggéeyal jullit ñi mooy képp koo xam ne bokk nga ci ñi defoon lii ma doon wax def nga ci lenn bu keroogee ñu ne leen génn leen ci tiis wi génn leen ci naqar wi génn leen ci tàngaay wi ak ñaq wi génn leen ci njàqarale aw leen yoonu àjjana dal leen ubbil bunt yee ñu dugg fekk taraayu tiitu bis ba fu nit takk wees wax keroog borom ne wa taraw naha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum sukara walakin adhab al-ashim bis bu ñu jàngloo keroog saa saa soosu képp jëpp jaboot joo xam ne mi ngi doon nàmpal doomam dootu ko talati dana tiit ba dootu ko talati daf koy sànni fële képp ku mu fekkoon nga ëmb da nga wasin ndax tiitaay nga jàngloo nit ñi ñu mel ne ñu màndi mu ne te fekk na màndi wuñu bëggalum yàlla tar rek loolu alxuraan ko wax yow ma ne ci alhamdulilah daana siiban bis boo xam ne tiit metti tiit dana tax xale bu tuuti daal di bejjaaw ndax tiit mi. Seydina Bilal ibnu Xaaris nee na yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam na jëmm dana wax benn baat rek ci lamiñam nam ma ca yàlla dana ko àggale foo xam ne. indil ko loo xam ne mënul wane ko xoot wala mu jot ko mukk mukk ak lu mu xam-xam baaxu yàlla defoon na loolu bu ci àgg suñu borom dana ko bindal ngërëmam te dootu ko far mukk ba yomal ci loolu le mu ne itam naka noonu nit dana wax benn baat boo xam ne bii ci sànjab yàlla la maanaam lu naqar yàlla dana jort dana àgg moom foo xam ne dana jort woon ni moom lii bi ci ñëw wala lii jëm ko suñu borom bindal ko meram te du ko tegg mukk ba yomal xiyaam bis bu dañu bind ko nee jëm dana wax benn baat rek jublu ci lu dul reeloo ñi mu nekkal ñi muy wax nee na baat boobu dana ci xalambaay ci xoli safara yomal xiyam loo xam ne juróom-ñaar fukki at lay doon mu soog a daanu fu muy daanu beneen beneen riwaay bi ne dana xalambaay fu sut dëndoon ji diggante dëndoon ji ak suuf ci benn baat boobu mu waxoon ndax am na baat yu woyof yoo xam ne nit dañ koy wax te duñ ko teg duñ la dara nit koo xam ne dafa mer wala mu ñaawal kanam ñu naan sa kanam malaayika gi wala léegi ko defee yaa ngi mel ne xas nga malaayika yi te malaayika yi jaam sell ñu tedd lañu ndax dañu am na ci ulama yi sax ñuy werante ndax ñoom ñoom yonent yi bu gën bu leen yonent yi gënee foor it ñoo gën a foor ñeneen ñi ci des te ñu doy doy waar lañu ñu yàlla sàkk la yàlla digal leeru ci la ñuy lekk ci la ñuy naan dara lu seetlu jegewu leen ñu laal sobe amuñu bëgg bëgg lu dul yàlla ñoo ñu ko koo xam ne manque nga leen respect am nga bàkkaar boo xam ne dana naqare faxas naka noonu yonente yi biru yàlla tiis gi mu tiis des ko xiyaas ci xol nit ndax nit am na lu ne lii de néeguma ko wala attanuma ko loolu lu ñu tuddee ak doyadi la ci jëm ñu doomu aadama yàlla nag sore na foofu fa mat la mu nam ak nu mu mën a demee ak nu mu mën a mettee doona yàlla attanu ko doona yàlla du ko def wax tabaraka wa taala sañ-sañam dafa sori amul fu mu yegg xeeram doomu aadama mënu ko xalaat adduna gii da ngeen fi gis xew-xew yoo xam ne bu fekkoon ne da nga naan yàlla nit la wala borom xol te lépp lu am moo ko dogal mu soog ci biir adduna yu tiis yu naa ne seetaan na waaye moo ko def moo ko dogal ci kon nag koo xam ne kii mën nga waddal ab liir bu mënagul a wax ci kadir bu bax bu la nee taal naa safara malaayka yi xam nañ ko nangami mi at te ku def nii danaa la ca dugal war na ko def wane na seede si fii wane na misaal bi ci adduna kon nit ki amul budul topp li ko digal wattandi ko ko tere bi nga xamee ne génn di ko denc ca armele bi ñu ko yóbboo Yonent bi ba karamam gi soppiku ba nit ñëpp amul jaaxle am tiit ba biñ ko tegee ci bàmmeel bi ñu ko dencee yonent bi soogaree ñu di ko laaj mu ne kuusi bàmmeel tënc na ko tënc boo xam ne lu dul dund ak jinne dégg nga baat bi moom koy ne waaye suñu borom woyofalal na ko ko ñaan naa ko mu woyofal ko ko neen diggante fen kook sowwu ñëpp dégg na ko sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha nee na yonent bi yonent yàlla bi alayhi salatu wasalaam bàmmeel am na tënc am na nekk goo xam ne bu amoon kenn ku ci mucc kon Saad ibnu Muaz dana ci mucc Saad ibnu Muaz la yonent bi maa min saadin misle Saad ibnu Muaz amul benn ku tudd Saad ku mel ne Saad ibnu Muaz mu ne bi se bi Saad ibnu Muaz gaañoon yonent bi sallallahu ne ihtazza al arshu ihtazza al arshu li mawti Saadin keroog bi mu gaañoo yonent nee na aras jaayu na ndax deew Saad ibnu Muaz ku bokkoon ci saxaaba yi ku jéggi dayo yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu amoon kenn kuy mucc ci mbugalum bàmmeel kon Saad ibn Muaaz moomu dana ci mucc alayhi ne néew ci bàmmeelam mu ngi mel ne ku ci géej ku lab say na looy nekk ku la xettali si néew bi ay pexeem na négul lu dul ñaan bu ko aji dund ñaanal mu fekk ko ci bàmmeelam moo xam baayam la wala mbokkam la wala xaritam la waxtu woo xam ne am na ko ko ñaanal ba ñaan gi ak fi ñaan googu dana ci bég moo xam ne moo ko gënal ci biiram nga xam ne nag moom la way dund ñi mën a defal way deeñ ñaanal leen ak jéggalul leen yàlla na foofu mbir yu mag na fi yoo xam ne daan ko waxtaane fi tawaxeet la bu ñu ci tasawuf ci leen mbirum ramu sotti ko yépp waaye li ma waxoon ci boole ko ci ngëm bu di makaarimul axlaaq jikko yu tedd yi bokk na ci yi gën a diis ca balance yeeg bis bu ñuy peese jëfi nit ki ko meloo bu mag ba mel nit mënu ko caa bokk na ci ak matam alayhi salaatu mu nekk ak waa këram yi jigéen ñi ñuy waxtaan di reer di wax rekk nag loo xam ne lii lu yàlla bañul la waxtaane rek loo xam ne lii lu rafet la te dëgg la te dara bonu ca dara bu ca bàkkaar waxtaan mu fegu mu mucc sell noonu Seydina Omar radiyallahu anhu daal di dugg rek ñëpp ñu daal di ku daal di rek daal di defarwaat ne pat ak sëb yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal ko sa tàng bopp bi ëpp na yamale ko ndax bu fekkee ne dafa ragal yàlla yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye yàlla jox na ko lewetu ak woyafuk jullit ñëpp ba ci kë gën a suufe dafa mel ci moom ne baayam ba raw ko sax ci gën koo yëg xale sax bu ko dogalee ci yoon dana taxaw wax moom déglu ko ba yoo xam àgg ki gën a suufee ci jullit ñi xam ne ñu bari dañ koy seexlu bu ñëwee bu ko diisee soxlaam day ànd ak moom jiitle ba àgg ca fa mu koy dimbalee mu dimbal ko waxtu ñëwee fekk mu toog bu accès fa mu yem rek lay toog te du nangu mukk jubleen ñu jóg di ko nuyu dana leen ko dana ko tere bu dàllam xotti ko daf ko daan ñaw daf daan rat ay nag ak bëy waxtu ànd ak mbooloo itam ñu am lu ñuy liggéey du nangu ñëpp di ko def buñ ko sàkkoo ci moom yi ne ko toogal ñu def ko du ko nangu nee na suñu borom sëppul jëmm ji nga xam ne day ràññiku ci nit ñi teg boppam ca kaw daaw ko nangu borom ba mu tuubee fa asamaan ñëpp dañu bëgg ak waa suuf ñeent tuub bokk ci jullit ñi ci saaba yi mu ñëw matal leen ñeent fukk waaye teewul buñ ne Abubakar rek moom lañ ciy teg nga xam ne kon bu doy waar la waaye li jafe wa innaka la ala xuluqin azimin al xuluqul azim bi sallallahu alayhi am nga xam ne malaayika yi gën a ragal yàlla ak yonent yi gën a ragal yàlla li ñu am ci ragal yàlla buñ tibboon lu tuuti rek ci ay angaaram ci ay magasinam jox leen mu ëpp lañ amoon waaye teewul fu nekk dafay jox dafay xàqam dafay joxe dafay xàqam ba mu mat nga xam ne dafa mel ne saako yu gàngante benn ëppul amul benn jikko bu rafet boo xam ne tax na ba mu féerool wàññi ko mel na ko bari ma yërmande ba attanuloo rendi bari na ci nit ñi ñi nga xam ne seen xol dafa woyof trop la biir trop attanuñoo rendi waaye yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na man ana ana nabiyu daxukul bi nga xam ne maay reekat bi maay reykat bi kon fu rey waree day rey fu baax waree foo xam ne ab yaraf war a dal du fa teg jeesi fu jeesi war a dal du fa teg kon la yàlla bëgg ci nit ki gën a mat na mate noonu la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mel ba tax suñu borom boppam ko ci alquran wa innaka la ala xuluqin azimin wa innaka la ala xuluqin azimin rek boo xam ne bii mën nañ cee yendu yombul mas ci dugg wax ci aslëf bu ñu mënul jeexal lépp itam yonent bi alayhi salaatu wasalaam mas na toog si na Abubakar nuyoo fekk mu wax niir tubayam ba génne poojam mu fay ko ne ko bismillah mu ñëw toog sidna Omar ñëw mu ne ko bismillah mu ñëw toog lu ñu defoon de sidna Ali ñëw mu fay ko ko bismillah mu ñëw toog bi sidna Ousmane duggee rek mu daldi defaraat tubéen toogaat bu jekk mu ne ko waaw yow yow de Abu Bakar ak Omar ak Ali ñëpp ñëw nañu sotti ko Ousmane ñëw rek rek mu ne waaw faaw ma rus ki nga xam ne malaayka yi dañ koo rus ma malaayka yi dañ koo rus faaw ma rus ko lu waraloon sidna Ousmane malaayka yi rus ko dafa amoon kersa ba nga xam ne mosul sax tuur ndox ba yër kanamam ak yu bari yoo xam ne sax kenn mënu ko wax ci kersa googu mu am la ko malaayka yi ruse suñu borom def malaayka yi rus ko alayhi salaatu wasalaam alquran ne ko fa bimaa rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan xalis tu qalbi lan faddu min xawlika bu fekkoon ne da ngay nit ku naqari dara kon ñi tuugoon topp ci yow daa ñu dem wacc la ndax duñ mën a nekk yow kon xéewalug yàlla la mu defal la jikko ju rafet jooju ba nga xam ne képp ku la xam dootu nangoo teqli ko yow mën na wacc ndeyam ak bàyyam fàtte leen ba faw ndax yow ndax nit ñi lu doy waar ñu doy waar ngi si yàlla bindul ñëpp ñu jub yàlla bindul ñëpp ñu am yërmande yàlla bindul ñëpp ñu sopp dëgg yàlla bindul ñépp ñuy ñu bëgg lu rafet yàlla bindul ñëpp ngir ñu war a bëgg sonn ci loo xam ne lii lu baax la tax ñu ne xadis la ñu ne xekam ci xekma la ci xekam yi annaasu uxbu taqli nit ñi boo leen xamee dëgg seen biir rek bañ leen alayhi salaatu wasalaam ne annaasu maadinu ka maadini zahabi wal fiddati ila axirihi nit ñi ñu ngi mel ne ay ndel maanaam fi ñuy gase di génne yii ñu génne wurus fii ñu gas génne ci xaalis fii ñu génne weñ bu ñuul fii përëm mu ne nit ñi noonu la ñu mel maanaam xooli nit ñi noonu la ñu wutee lu nekk bi ci ñu ne nag nit ñi yor leen moo gën a jafe yor bàyyi may ndaxte am na ñuy weqe am ñuy matte am ñuy fette ñoo xam ne dañuy sàcc am ñoo xam ne baatu gannaaw bu ñaaw lañu ñu am ñoo xam ne ñu fu ñu toll ñu ngi seet loolu ñaaw lañ la mën a waxal donte loolu dëgg du dëgg bis bu ñu ko amee rek daal di kontaan kon léegi bu doomu aadama lu boppam dara lu dul day dund rek ne bàyyi ma lu ñëw mu xam ne lee di seet la mu aajowoo rek ci li yaramam aajowoo ci àdduna muy lekk ak naan ak yére fu mu dëkk fu rafet ak lool ak afiya ak rek ñooñu keroog bis ba mbaam la yemal neen mbaam la moo xam ne boppam dafa féete ay loxoom waaye mbaam la nit ñi nag gannaaw yàlla daf leen indi ci àdduna daf leen ñuy mbooloo yu war a ànd te mënuñoo teqli ko ba faw fardu kifaaya yépp ñu séddoo ko ñii bay ñii lakk burus ñii tabax ñii ràbb nga xam ne lu nekk rek wet gu ne njëriñ lu ne am na ñu fa féete noonu leen yàlla séddalee ci seen mbiri àdduna noonu lañ demee ci seen mbiri dañu war noonu xam ne ñu ngi dimbalante ci seen mbiri àdduna ci lu ñu yëg ak lu ñu yëgul lu ñu nam ak lu ñu nëmmul ci kenn ku nekk xam ne sa bopp a tax noonu la ñu war a sësalee seen i ci dëgg dëgg dëgg watawaaso bi xaq watawaaso bi nan ko démb noonu lañ waree di jéebaane dëgg di ko feeñal di ko sulli di woote jëme ci di ci yëngu di ci sonn alquran nee na falammaa nasuu maa zukkiruu bihi anjaynaa llaziina yanhauna ani suu'i ñëwee ba waare dem lam jàngale woon ràpp doomu aadama yi fàtte ko bu mbugal ñëwee ña nga xam ne ña nga woon ca lañu digle woon te bàyyiwuñ ko waaye digaluñu kenn terewuñu kenn ñoom dañ leen di boole ci mbugal ma dañ leen di boole ci mbugal ma sallallahu alayhi wa sallam nee na la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawna 'anil munkari aw li yusallitanna Allahu alaykum shirarakum summa yad'u khiyarakum fala yastajabu lahum giñ naa ne da ngeen digle lu baax tere lu bon wala bu ngeen ko deful da ngeen dem ba suñu borom dana fab ñi yées ci yéen te ëpp ci kàttan xeer ko ci ñi ci def ñu di leen lor di leen def lu nekk te ñi gën ci yéen bu ñu ñaanee it yàlla du leen du nangu seen ñaan kon digle yiw ak tere lu bon farata la war ci képp ku ko mën képp ku ko mën man raa minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa lam yastati' fa bi lisaanihi fa lam yastati' fa bi qalbihi wa ad'afu al-iimaan képp ku mu ci yéen mu gis lu dul xam ne yàlla bañ na ko na ko dindeeg loxoom maanaam bu fekkee ne ay xale yi koy def la duma leen wala nga yàq ko bu fekkee ne sa loxo mën na ko bu ko dindi maanaam na nga ca wax sa kem kàttan ba ñu xam ne def nga ci li nga mën jéebaane nga ko yedd nga ñooñu xas nga leen yaakaar ñi nga yaakaar ne mën nañ ci dara wax nga leen ko wax nga ba ñëpp dégg ko bu fekkee ne sal mën la ko dindeeg sa loxo mën la ko dindeeg sa lamiñ nga naqarlu ko ci sa xol loolu mooy daraje ji gën a suufee ci yi ngëm xam ne yow sa xol wër ne sib na lii yàlla xam ne ne naqar na la da nga ci mënul dara yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na yaa ayyuhan naas inna allaha yaqulu la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar qabla an tad'u fala yustajabu lakum suñu borom ci boppam nee na jaam ñi na ngeen digle yiw te tere lu bon bala yàlla ay walbatiku bu ngeen ñaanee dootu leen may sallallahu alayhi wa sallam joxe misaal ci gaal bu nekk ci géej gi mbooloo war ci bi ñu demee ba ci yoon bi ñu xuloo bi ñu xuloo ku ci nekk koñ sa morom ñu ne sax léegi nañ séddoo gaal gi kenn ku nekk sa place bu kenn weesu sa place ati ba ñu séddoo gaal ga ba ci nekk ñu rëddal la ne la weesu fii am ku daal di fab sawtaam commencé di yàq ne day foq ñu ne ko waaw looy def mu ne damay foq sama place bu maa ko moom ku nekk sa place mu ne suñu wutee njaambur ba bàyyi mu foq place am mi dugg gaal gi lab ñu ànd ak ñoom ñoom ñëpp ñu dee bu ñu tëyee ci loxoom mu mucc ñu mucc loolu misaal la ci ñi ci àddina mooy li ñuy wax ne ki nga xam ne bu gisee woon la doone tere bu ta baal mu gis am na xista bu ñuy nettali sëñ mun jàpp baxat sax ma soon nettali benn bis mu ne dama a bay sama gerte ba jaay ko juróom benn téeméeri dërëmi ngurd nee na ma def ko ci ay saaku yi ma ñaw nee na fekk Essa jenn ca penc muy waxtaan sama xarita woon ma woo ko ne ko ñëwal nga yerle ma xaalis bi dafa diis mu ne ma foo jëm ma ne ko dama koy joxe sëñ Bamba addiya mu ne bin àggee jox ko ba noppi sëñ Bamba ñaanal neen eh, maa ngi leen di ñaanal fanu gudd ak barke ak mucc nee na sama xel daal di dem ci ne ba may bay sama tool bii di ko ruuj ba mu taw ma ji ko deqi ko làpp ko jëri jaay ko ba yor xaalis bi sat lépp mu waa ji jenn mu ngi ci kër yi rek di waxtaan ma ne ko ñëwal yor la lii rek mu yem la ceen man nee na sama xol ne bur bur nee na suñ bàmba ni ma ba du jaww mais mu ne bàkk mu ne kaay mu ne li ma wax naa daf laa naqari man kay naqar na ma ndax Isaa jënd mi nga xam ne kër yi la toppoon sama coono bi ma yem la ci moom neexu ma eh, mu ne waaw yée naa la day baax taral ma taral ma wa shamsi nee na may tari wa shamsi wa di tari ba ne fa kadabu fa aqaruha mu ne fa aqaruha waaw woowu lu mu tegte la mu ne ko mbooloo la mu ne ma ndax mbooloo moomu la ñoo rey gëleemu saalix ga gi muy wax mu ne déedéet mu ne ko ku ko ca rey mu ne ku ñu wax xudaar de moo ko ca rey mu ne ko waaye mbooloo ba mu koy rey tey rek terewuñ ko te la mu doon def neex na leen mu ne waaw mu ne ko ñoom mënu bokk yooyu ñoo ca bokk ñooy bokk musiba mi ñoo ca yemle ndax képp kuy def lu bon wala muy def lu baax li muy def naqariwu la xam na xis sab ñuy nettali si mun jàpp xas moo ma son nettali mu bis mu ne dama mosoon a bay sama gerte ba jaay ko juróom mbenn téeméer dërëmi ngurd nee na ma def ko ci ay saaku yi ma ñaw nee na fekk Isa jenn ca penc muy waxtaan sama xarita woon ma woo ko ne ko ñëwal nga yerle ma xaalis bi dafa diis mu ne ma foo ma ne ko dama koy joxe sëñ Bamba addiya mu ne bi àggee jox ko ba noppi sëñ Bamba ñaanal ne danaa maa ngi leen di ñaanal kon gudd ak barke sama xel dem ci ne ba may bay sama tool bi di ko ruuj ba mu taw ma ji ko deqi ko <coughs> làpp ko jëri jaay ko ba yor xaalis bi fekk lépp mu waa ji mu ngi ci kër yi rek di waxtaan ma ne ko ñëwal yor la mel nii rek mu yem la ceeg man nee na sama xol ne gur gur nee na sëñ Bàmba ni ma ma du jaw mais ma ne bàtt mu ne kaay li ma wax naa daf la naqari man kay naqar na ma ndax ay saa nga xam ne kër la toppoon sama coono bi ma yem la ceeg moom neexu ma eh, mu ne waaw yée naa ne day baax taral ma taral ma wa shamsi nee na may tari wa shamsi wa doha di tari ba ne fa kadabu fa aqaruha mu ne fa aqaruha waaw woowu lu mu tegtale mu ne ko mbooloo la mu ne ma ndax mbooloo moomu la ñoo rey gëleemu saalifa ga gi muy wax mu ne déedéet mu ne ko ku ko ci rey mu ne ku ñu wax xudaar de moo ko ci rey mu ne ko waaye mbooloo ba mu koy rey tey rek terewuñ ko te la mu doon def neex na leen mu ne waa mu ne ko ñoom mënu bokk yool bi ñoo ca bokk ñooy bokk musiba mi ñoo ca yemle ndax képp kuy def lu bon wala muy def lu baax li muy def naqariwu la la nga ca man def nga def ko wala defuloo ko buñ leen di buñ koy fay duñ la fàtte yow yooyu itam isaa jenn yéen a bokk yéen a xëy na yàllaa ko wër sa gëleewul woon xéwali woon mu sonn da nga am coono ruuj coono bay coono ji coono deqeeg yépp waaye nag yor xaalis gi ba fii yéen a ko bokkale ndax yéen a ci bokk yéene waaw Muhammadu rasulullah sallallahu taala wa sallam yonent yàlla bi nee na ma amaanu birri inda jihaadi fi sabilillah illa ka nafsatin fi bahrin mujjiyin wa ma jamu amaani birri wa jihaadi fi sabilillah inda lam bil ma'ruf wa nahyi anil munkari illa ka nafsatin fi bahrin mujjiyin nee na mbooleem jëfi jaamu yàlla yëpp yëpp li ñuy bari bari tuyaaba ak ni ñu mën a toll ak li ñu baax baax bu ñu ko seetee ci jihaar ci yoonu yàlla mu mel ne aw taflit ak géej gi ni ñu ëppantee maanaam xeeti jaamu yàlla yëpp ni leen jihaar ci yoonu yàlla ëppee doole noonu la demee muy waaye jihaar ñu boole ko yeneen xeeti jaamu yàlla yi ma waxoon yëpp ni ko digle lu baax ak tere lu bon ëppee doole mu mel ne taflit woowu ni ko géej gi ëppee kon jëmm ju nekk war ngay digle lu baax di tere lu bon fa nga nekk ca la cay sa kem kàttan daan ko waxtaane bokk na ci melaw jullit bokk na ci bëgg lu baax lu jaral la jóg jaral la sonn la dem jaral la sax di ñëw jaral la fonn ci ba tawat tey bëggal jullit ñëpp itam yiw jullit bu ne yéene ko la nga yéene sa bopp te bu lor benn jullit yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne far na loxoom teg ci kaaba gi ne ko yow tabax bi nga xam ne dañ laa tabax ci yoonu yàlla ci ndigalal yàlla ab yonent tabax la ma màbb la ñu dell la tabaxaat ma ñëw màbb la ba mooy nangam yoon moo ma gën a lor benn jullit te nit ki dellu si xelam ndax tëraayu yàgg na te dund gi xat na kon tudd yàlla ak di delloo si xel foo toogee wéet am na njëriñ bokk na ci mooy xol xol xol dana mooy dana mooy mooy xol bokk na ci ñett ñetti mooy yoo xam ne alaka lañu soxun mu faam nay gu ñu topp nay nga jéemuloo bëreeg sa xol jéemuloo def dara du topp sa nay googu rek ni nga melee nga rek noonu waxawan mu tabaw ak bànneex bu ñu topp topp bànneex rek loola neex daal yaa ngi seet waxtu woo xamee ne rek nelaw nga bëgg nga dem nelaw doo bëri sa bakkan dara waxtu woo xamee ne lekk nga bëgg nga lekk nam la neexee fa fa waxtaan wa gën a dëllee nga dem fa rek doo dem ba wëlbatiku seet ak ko daal wala jàppul mar bi nafsihi ak naw sa bopp teg sa bopp ca kaw defe ne yow daal dara nga ku ama am solo nga yëpp bokk na ci mooy xol yi nga xam ne bokk na ci muhlikaat yi alake wa yaa axi na xibata wa riyamaa alkibra wal xasada wal ujba daa wax bi rafatin ala al insani wa adami rahmati lil insani wa bi rafatin ala al aqrani fa kullu man jamaa aw ihtawa waxidat minha fa xaatilun li annaha tujibu radd al amali ila alladi amilahu fal taxqili أورده رئيس الغزالي عليه السلام كان رداء الوالي وهو حديث جاء عن خير رسل من أجله بكى معاذ بن جبل مبدأه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه رب جل ركب من مردفا معاذ عليه رضوان الذي ورفع المختار للسماء بصر وحامد في الآلاء قال يا معاذ بعد ما افتكر قال له لبيك يا خير البشر قال له إني محدث لك حديثا إن حفظته نفعك لكن إذا ضيعته قطعت ما لك من الحجة إن السماء ثم عليه قص ما قص إلى آخره فتم قلب الرجل ثم بكى رضي عنه الله كل من في الدين قد والاه nee na jëw njistal naw sa bopp naw sa jëf fonk nekk ca kaw ñi nga maaseel wala ñi nga yamal nga féete leen kaw ak ñàkk yërmande ci nit képp koo xam ne boole nga leen wala nga am ci benn jikko boo xam ne sa jikko yàlla du nangu sa jëf dana tax suñu borom delloo la sa jëf jamono ji dafa gàtt waaye yonente bi misaal na ko ne juróom-ñaari asamaan yi asamaan si ci nekk am na malaaka mu fa nekk moo xam ne am na lu muy wisit si jëf bu jëf ji ñëwee kii dañ koo laaj na nga seet ngistal rek bu xoolee jëf ji bu ci ngistal dana ko gis kii ñu laaj ko odd maanaam naw naw sa bopp rek bu ci nekkee dana ko xam daf lay daal di delloo sànni jëf ji dóor la ko ci bët ñi ki ci def mu ngi seet ndax sax xolu ki doon jëf am na yërmande ndax yooyu yëpp daf ciy feeñ dama koy gàttal ndax dafa gudd waaye bu mu àggee Seydina Muaas dafa jooy ngir xam ne mbir mu tiis ak islam mbir mu tiis mu naqaree mucc li gën a war moo di rëccu nit ki day fàttali passé li mu sàggan jëfu ko ak yi dul noonu yi mu jëf mu di ko rëcc tey tuub tey jàq loolu mooy tax yàlla yërëm ko génne ko ci loolu lépp bu ko defee dana génn ci lépp loo xam ne xàq yàlla mu def xàqam ak mbindeef yi nga xam ne feeg wu leen ko ñu baal wala ñu fab ci jëfam jox leen moomu la dañ bu ne dafa jëw nit na dem balu ko bu ko baloo bu ko baalee mu jeex te bu koy balu na am naqar ci xolam na xam ne xel mu ngi ci kéme ci safara na xam ne xel rend na boppam ci lu dul paaka alxasan albasri radiallahu anhu nee na bu ko jégloo rek dana doy te soxlul mu koy wax ni mu ko defoon naan ko dama laa jëw man ak nangam laa wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na lii far jëw gi nga jëwoon sa morom mooy nga jéggalul ko ñaanal yàlla baal ko diw yàlla na ko yàlla baal nga def ko def koo xam ne day ànd ak teewlu wér ci sa bërëb ànd ak njàpp jublu penku fi nga nekk laat li nga sol laat nga ñaanal ko suñu borom ak njéggal mu dëggu ci sa xol boo defee da ko amee aw yiw boo ko defee ay wow nga ko defoon buñ ca seetee yiw yiw ëpp ko ñu fay ko ca ba mat nga defal mu jaayit nee na gannaaw dañu ne jëw mooy lekk yàpp sa mbokk li koy kaafaara mooy fu ñu ko tuddee nga tagg ko ba muy nangam yoon te nga ñaanal ko it yiw bokk na ci xadis yu wér li nga xam ne solo nañ ko ne yonente ne sallallahu koo xam ni kii am nga tooñaale boo tooñ sa moroom moo xam ci ab deram nga teg lu dul noonu wala ci alalam nga ko amee dara wala nga fab ko na fexe ba dem ba jéggul ko ba loola leew ko balaa bisa ñëw bis bi nga xam ne <coughs> dinaar amul dërëm amul dara ci alal amu fa li ñuy def jàpp ci saw der yow ci sa jëf yu baax faye ko ko wala fab ci bàkkaaram lu toon li nga ko tooñ jox ko noonu bis boobu balay ñëw na nga fexe ba def loolu sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha nee na fekkoon moom benn jigéen ñëwoon di seet yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu demee fekk mbubb mi dafa gudd bay xawatu mu ne ak gudd mbubb yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne giñ nga eh, jëw nga ko de demal nga jéggalu ko ñu nekk li ne dafa ma wax benn baat bu mel noonu ci safiya safiya moom it ci waa kër yonent bi la woon comme ni nga xamee ne sayyidatuna Aïcha ci waa yonent bi la mu ne xasbuka xasbuka min safiyata hakaza maanaam xas safiyatu gàtt la safi dafa gàtt nii mu ngi toll nii daal safiya ngi toll nii yonent bi ne ko wallaay wax baat boo xam ne bu ñu ko sotti woon ci géej gi dana ko waxal ndax xor maa ko xorom mais ñu doomu bu nekkoon ci jihaar ci yoonu yàlla di jihaar ba ñu rey ko yàlla dundalaat ko mu dellu di jihaar ba ñu rey ko mu dellu dundalaat ba muy ñetti yoon bu dekkee ma du jéggi siraat mukk wala du dugg àjjana mukk te fayul bor boobule wala bu fekkee ne leneen la ameel kooku mooy jëw wala xas wala lu ñaaw ñu jàpp xàqam ci moom jox kee rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yéen ñëpp lott ngeen ci amul ci yéen kenn ku mën a def ne abu damdam ñu ne dam damdam lu mu defoon mu ne moom day def waxtu muy génn ci néegam daf naan sarax naa sama der bi jullit ñëpp képp ku ma jëw rek baal naa ko ngir yàlla def ko mu di sax naa leen sama dem bi lu leen neex nañ ma wax ne ndax mënu leen kenn mu ci mënul loolu yàqu-yàqu yépp nag lii bopp bi di ko sos li nga xam ne mooy daal muy génne moo di bugg àdduna bugg àdduna ñeenti ponk la am faram dañ koo wax naka noonu sopp tagg ak ragal ngàññi bëgg ku lay gërëm ak ku lay tagg ak ragal ku la xarab maam Cheikh wax na ci fatal azim maxaafatu dammi wa xubbul madxi li shaxsi yujibaani kulla qubxi ne ragal ngaañ ak sopp tagg bon bu ne lay indil nit li shaxsi yujibaani kulla qubxi bëgg ter teraanga trop bëgg ter bëgg ndam ak rëy nit ki xamul lu muy mujje xamul fu muy mujj ba xam kon xamul gën na ndax nee nañ rubba qabrin yuzaar wa saaxibuhu fi naar bari na bàmmeel bu ñuy dem di ziare di fa barkeelu te borom ma nga ca safara kon baatin wute naag saahir ki war naa daw ba daw lu doy waar la ko seetlu rubba qabrin yuzaar wa saaxibuhu fi naar ndax nit ñi xamuñu ci nit ki dara dara dara dara dara xamuñu biiram xamuñu bitteem bitteem sax xamuñu ko dañ koy gis liggéey rek mën nga koo gis tekk ko bon te fekk na moo gën ñi ñëpp mën nga koo gis tekk ku baax te fekk na rek nii ko sëñ Tuubaa ci Masaalikul Jinaan bari jëmm joo xam ne yàlla daf koy jox daraja ci adduna nit ñëpp walbati ko jublu ko lu mu wax ñëpp def ko mbooloo mu wër ko fu mu toll bu génnee mu mel ne mooy xutbu xutbul xaw si mooy xutbu samaan te nopp jaboot leemal fa suñu borom wa huwa kal qalbi ladar rahmaani falasta yaa axi tafuqu ahada li jahli xaatimati amrika gada mu ne yow sama mbokk mi amul kenn koo xam ne yaa ngi ci koom ndax réere gi nga réere umpale gi nga umpale sëg mucc na muy mel mu ne fa kullu man yanduru fawqahu lkilaab fal kalbu xayru minhu duna lkiyaab képp ko yaakaar ne yaa gën xaj xajala gën loolu tax na ñu gën a jege yàlla ñoo ko gën a ragal ñoo gën a xeeb seen bopp fuñ toll maa loxo min duni wali wala shirku fi hukmi ahadan yàlla ak tem ba boole wu ca kenn mësu caa boole kenn te du ca boole kenn mu dafa dindi moom moo ko jagoo nee na al azamatu ridaa'i wal kibriya al azamatu izaari wal kibriya ridaa'i fa man naaza'ani fi waahidin minhuma adxaltuhu naar wala ubaali astaghfirullah kama qaala nee na rëy maa ko jagoo mooy sama malaat man nee na foor man maa ko moom mooy sama yére képp koo xam ne xëccoo nga ceeg man benn danaa tàbbal safara te du ma la faale maalum min duni min wali wala shafiq min ahadan yàlla boolewul ci atteem bi kenn kenn du yonent du malaayika mu mu jegeel boppam du boole yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu ko laajee bi nga xam ne waa Madina yeble nañu ca yahood yi nga xam ne jàng nañu téere yu njëkk yi leen nan la ñuy kolee maanaam nan la yan laaj la ñuy laaj yonente bi ba nga xam ne bu ko waxee rek ñu xam ne li yon kii yonente la bu ko xamul nag ñu xam ne dafa ñuy fontoo ko yi ko yi ñu leen digal ne bu ngeen demee ngeen laaj ko muy xale yooyu nga xam ne dañoo génnoon dem ci jamono ji njëkk ca muy waa ji nga xam ne dafa dox raatale diggante penkook sowu ak roo yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ne leen bu soobee yàlla danaa leen ko wax danaa leen ko wax balay fii fukki fan ndax ma ngay nekk wax yu aaya ji wàcc wax ko ko mu wax leen ko suñu borom bañ ko wax dara benn malaaka bañ a ñëw aaya bañ a ba mu am weer waa Makka nag tàmbali nag coow li ah waa ji dafa ne woon fukki fan ba weer a ngi nii ah, aa ay moom kat xamul li mbay moom xamul nekk moom kat jàpp nañ ko xamul li bi alquran di wàccee nag ci suratul kahf nekk li ñett aaya yépp ne ko bul wax ak lenn ne danaa def nangam ëllëg lu dul mu soob yàlla yàlla kat moom ëllëg te moo xam la mu cay def boolewu ci kenn wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah loolu ko rabat ila nasit waxla si ñoom di a aqrab naa sa rasadak yontu yàlla Yunus alayhi salaatu wasalaam bi ñu koy yemalee ci dëkk bu ñu wax Ninawa mooy Ninivi ba mu demee di leen waar di leen xub di leen wax lu nekk ñu tëj ba mu dig leen mbugal ni leen suñu borom dana leen mbugal bis bu nekk ñu ne ko waaye mbugal mi ñu di kañ lay ñëw ba nga xamee ne sësloo nañ ko ba sësloo ko ba kii mu jox leen àpp ne bu soobee yàlla fekk balay nangam suñu borom bañ waxtu woo jot dara ñëwul kenn defu leen dara mu daal di xat nag xajatul ca dëkk ba daal di génn ndax reetaan yi mu demee nag ba dugg ci benn gaal ci géej gi benn labbe ngi ci bi ñëwee bu yàgg di nga ngelaw lu mag daal di soqiku di leen wëndeel yëkkati duus yi jaxase ndox meeg clé bi di bëgg a labal gaal gi borom xam-xam bu mag bi ci nekkoon muy làbb bi ne leen am na jaam buy daw ci sangam moo nekk ci gaal gi buñ ko xamoon sóob ko ngir nu mucc bu dul loolu rek gaal gi dana lab ñu ne nag xamuñu ko nañ ko tegalee ay bant ñu tegooy bant bant bi dal ci yent yàlla yunus ñu daal di koy fab rek jaarale ko ci palanteer bi sànni ko ci géej gi. ñu ko sànnee ci géej gi ca ndax ngaaka li daal di ne ko tandeex daal di noor ba ca suuf mu daal di fay tëdd mu boole lëndamaayu guddi gi lëndamaayu géej gi lëndamaayu biiru jën wi suñu borom nee na bu sàbbaawul woon yàlla fa lawlaa annahu kaana min al-musabbihiina la labisa fi batnihi ilaa yawmi yub'asuuna bu bu newul woon laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zaalimiina suñu borom seede naa sa sell gi benn buur bu dul seede naa ne aji tooñ laa bokk naa ci tooñkat yi suñu borom daal di koy yërëm jën ba ca peqtalu géej ga dal di koy gëq muy nit ku lot mënatu la yëngal benn ci suñu borom saxal garab gu mel ne naaje amee xob yu yaatu ñu keral ko ci jant bi ba naaje bañ ko mu nekk fa ba ximliku soo ko jóg ba mu leen di wax ne waxtu sàngam balaa feeg waxtu sàngam mbugal mi dana ñëw mbugal mi moom moomu ko te ki ko moom waxu ko ko li muy lekk yonent lépp suñu borom jàppe na ko loolu le kon suñu borom tabaraka wa taala di yar xejjam yi ñi ko gën a jege ngir lu ñu xejj xejj bi lépp ñu bàyyi ko moom rek nañu bàyyi lépp ak moom te bañ a sañ dara bañ a moom dara bañ a digéen dara lu dul mu dem ba ne la nangam jii may naa la ko defal nangam nangam nangam loolu nag bis bu amee ah waxam na dootu dañ jaam bi amul lu dul nangu lañ ko sant ak wax lañ ko sant ne ko wax ko loolu bu ko jullit ñi waree jàng ngir waar mu yee leen jëriñ leen xam ne jullit ñi ak nit ñëpp bokkuñu yem dañoo rawante gisoon nañu benn jëmm rek bu ñaanoon suñu borom mu alak mbindeef ci kaw foofu yépp mu di nooxin suñu borom tegu ca baat dal koy def yu bari mel noonu la Muusa mboolem li mu nangami téeméeri wàllu yooyu ñu ikraman li Muusa ngir teral Muusa alayhi salaatu wasalaam gis nañ balaa ni mu baaw ni ko suñu borom def ngir Moussa alayhi salaatu wasalaam kon suñu borom gën a gën a jaam ñi tafawutul wara fi mu njëkk a tàmbalee wa alam bi annama tafawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira mbindeef yi ñi ngi rawante ci xam ak diine diine lu foor a foor a foor diine ci xol la nekk ci la siddiq ya nekk ci la yaqin nekk ci la taqwa nekk ci la iman nekk ci la xas ya nekk loolu nag te diine mu ngi tegu ci kaw xam nit ki waxtu boo xamee ne xam na ay farataam yépp ak sunnaam ak yi mu war a jëfe yépp mu xam moo xam dafay yàgg dégg fi ñu koy waxtaane mu jàpp ko wala dafay dem di ko laaj wala dafay fekk fu ñuy waxtaane mu def ci itteem wala dafa fagu téere dem jàng ko bokk bu ñuy lim borom xam-xam yi boole ko ci ndax xam na na muy jëfe la muy jëfe loolu xam-xam boobu mooy jekk wommat nit ki ba àggale ko ci yàqiin yaqin ñi borom moo di ulul azmi juróom ñooñu xam ne ñu gën a foor ci yonent yi alayhi salatu wasalaam Muhammad alayhi salatu wasalaam Ibrahima alayhi salatu Nuux alayhi salatu wasalaam bi juróomeel bi ñëpp suñu borom tagg na leen li mu leen tagge jikko yu rafet ci makaarimul axlaaq boobu ñu waxoon waaye Ibrahima fa mu rawe mooy fi ñu koy sànni ci kàmmuk safara gi kàmm boo xam ne dafa xóot ba suñ ko yëlee miir ñu taxanat teg ko ca ba mu jumti ca kaw teg ko ci mbaq sànni ko muy xalambaay bu ci safara wa sidna jibril dogale ko ne ko ndax ma fay safara mu ne ko suñu borom la yebal wala yaa ñëw rek ngir yërëm moom mu ne ko maa ñëw mu ne ko bàyyi ma moo ma gën a xam affaire moo ma sama mbir moo la gën a xam sama mbir du da ngeen ne yàlla sama xarit la mu ne xarit lu ko xaritam def war na koo neex yàlla lu ma def rek neex na ma kooku mooy yàqin dëgg dëgg dëgg suñu borom daal di ne yaa naar kuuni bardan wasalaamun ala ibrahima nee bu ca yemoon safara yi seddal yi ci adduna yépp pay fay kenn dootu am loo toggee wala loo xóoyate wala waaye mu bu ne woon itam bu yemoon ci loolu itam dana sedd seddaay ko moo raw glace ba tey bu ca bu ca euh, ne wasalaamun ala ibrahima safara ci yaa naar kuuni bardan moo dina ibrahima mucc rek wóolu googu mu wóolu ci fa xam ne bu buñ tànnoon juróom-ñaar fukki junni nit amul kenn ku ci nekk sa xol dana naaw ndax defe nga ne dee rek sa xel du dem ci lu dul safara ak dee xolam demul ci lu dul yàlla tabaraka mooy yàqinu ku yonent dëgg dëgg mooy Musa alayhi salaatu wasalaam bi ko Firawna bu bari ba dem ba géej gi nekk ci kanam amatul fu mu jaar mënu la wàññi ko ndax Firawna ngi ci gannaawam ñi mu àndaloon xaal asaabu Musa inna la mudrakun ah Musa ñii daal di mu jot de mu ne kàlla inna maa rabbi sayahdini déedéet maa ngi ànd ak yàlla te dana ma jaarale yoon kooku itam nga xam ne xol yépp yokkat na mu gën a wóor xala sab Moussa inna la mudrakun am ah, Moussa ñii daañu ñu jot de mu ne kalla inna ma'i rabbi sayahdi eh, déet maa ngi ànd ak yàlla te dana ma jaarale yoon kooku itam nga xam ne xol yépp yokkat na mu gën a wóoru yamale ko ba dara xewul foofu ñooñu lañ ko jéegale ci ulul azmi Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom ci mawaqifam yépp fukki mbir bi gën a mag wan na ko ci xam na moom taxul ñuy wax Isa sallallahu alayhi wa sallam nee na lanis daada isa yaqinan la ma sha alal mari isa bu gënoon a wóolu kon dana jaar ci ndox am na ay wali yu jaar ci ndox isa ëpp na wali yonent la waaye loolu bu ñu fi dee firi dafay gudd te jamono ji xaju ci nan saxal rek ne isa wóolu gi mu wóolu woon ulul asmi asmi gi mu amoon moomul woon dara dara ci àdduna moom loolu benn bàtt bu muy tànqe di naan bu gisee ndox te mar peñe bu muy peñee karawam ak doj woo xam ne bu tëddee moom lay jeganaayoo muy dox bis ba fekk kuy as ci ci mar mi ci dex gi maanaam ay loxoom di naan mu daal di sànni mbàtt moom it bu maratee as si loxoom di dox ba gis koo xam ne loxoom lay tërale karawam mu daal di sànni peñe ba di tërale loxoom karawam dox ba gis koo xam ne kii loxoom bii la njeganaayoo mu sànni xeer ba mu amee woon dootu njeganaayu loxoom dara taq ko ci àddina bi ñëwee ngir jëmm yàlla rek kooku moo moo waat xam yëpp boole na ko ci ulul azmi noox moom alayhi salaatu wasalaam moom it daanaka soxla wuñu koy wax fala bis si mu alfa sanat illaa xamsina aman junni at ko topp di nit ñi ñu di la sànni ay xeer léeg-léeg ñu yot la nga taxaw fii wala nga diju di waare ñu yéegal nit ci kaw terrasse bi mu yor duj doj woo xam ne nii ëpp na bërigo di ko bërën ba ko xës ci sa bopp bi nga tal ni ñaay ñu ñëw sàng la wat la sànni ca bu guddee ba ngelaw lu sedd li upp la danañ ñax kenn jóg dund na junni at ak lu topp benn bëñam waddul loolu ñu ko daan loolu yëpp féetewu ko fenn teewul ñu mel tam ba keroog bu mu xamee ne xool na bindee fii yëpp jigéen ñi seen biir yi ak góor ñi gisul kenn ku juddu koo xam ne am na leeru iman mu ne suñu borom la tasar ala ardi minal kaafiriina dayyaaran innaka in tasar mu doon ibadak wala yamliku illa faajiran kafaara li tax itam mu ñaan suñu borom nafar nit ñëpp du pour dafa sonn wala dafa yokkat wala dafa leen a mere dafa xam ne gannaaw moom ñii dund ak ñii dund ñëpp kenn du ci gëm te ñii gëm ba ñii te dañuy dal ci seen kaw di leen fitnaal te mën nañoo dem mën nañoo dem ba nga xam ne dana yàq ngëm ñi <coughs> loolu moo tax mu ne suñu borom buñ bàyyi ci kaw suuf si kenn suñu borom far ñëpp kon ulul azmi euh, seen melo woowu wane na ne bokku ñoon mbindeef yi fu ñu placé dama daw nit na saxoo ubudiyya maanaam nekk jaam dëgg dëgg jaamu yàlla boo xam ne jaam la def boppam jaam bu mat bu ko yàlla joxoon adduna ak alaxir lépp ci loxoom it na def boppam jaam ba gën a jaamee mooy dara ji ci gën a kawe ci ci mbindeef bul fas mukk ci sa bopp ne dara nga wala yaa ngi fenn ngoote ni ko li ñuy wax al idlal mooy jaamu yàlla wala nga am maqaama wala nga xam ba defe ne yow mii tekk nga dara ci yàlla ba nangam sañal nga ko ko loolu la ñuy tere Abu Yazid nee na feeg nit ki mu ngi gis ne am na kenn ku ko ku ko yées wala dara lu mu gën ci kaw suuf rek mutakabbir la maanaam aji rëy la kooka ku yi kon boo xamoon ne xel ku jege yàlla nga ba nga xam ne loo wax yàlla mu def ko it na nga dellu si xam ne jaam nga nga nangu jaam googu teg sa bopp fa gën a suufe koo gis rek defe ne moo la féete kaw mooy lan tax a mucc yàlla nag bu ko neexee mu yëkkati la ba teg la ca kaw fab nosi mbindeef yépp teg ci sa loxo ku dox ba dajeeg yow sax mu baal ko bàkkaaram yépp ku dëgg sa tànk dem àjjana képp ku ku xaritoo yow wala mu xam la lu mu mën a defit yàlla dootu ko seet ko neexee mu teg la foofu ko ne ci sa xol ak ci sa xel mi ngay xalaate yàlla dafa am ay xaq yu diis seet ko ci rek léegi ñii nu toogee nit mën na jaar ci ak i dàllam amul solo nga gis buur wala nit ku mag ku am solo toog fii nit jaaral ci dàllam ñëpp daldi dal ci kawam ni ko yaa ñàkk ci teggin mu ne day defu ko dara xàqam moo rëy rek ba tax na mu wàññi xàqi ko ko amatul xàqi sol dàllam jaar ci xàq yooyu suñu borom séddale ba tax doomu aadama sañ a fab moromu yàlla mi sañ lépp séddale xàq yi moo ëppalante xàq yi noonu itam jaam seen bopp ni ñu ëppalante ay xàq moo raw loolu rawatina nag xaq yàlla xaq yàlla ci xolu nit ki mooy bu yàlla yër mukk xol gis ci leneen lu mu bëgg wala lu mu ragal lu dul yàlla bu mu gis mukk ne am na leneen loo xam ne nii moom la xol bii di soxla woo ñu suñu borom tabaraka waxtu woo xam ne si borom xool na xolu nit ki am leneen nekk ci lu dul yàlla rek suñu borom bàyyi koog loola te def ko loola di ab sànjaam ba faw te du ab mukk lam ca bëgg mukk ba saa taxaw waaw benn saa boo xam ne nit ki dellu si na ko dellu si na ci boppam wéet xalaat démbam ak tayam xalaat ëllëgam moo ëpp doole téeméeri at ay téeméeri téeméeri at sax moo ko ëpp doole kon nit ki war na xam jamono ji mu nekk yàqu-yàqu yi jamono ji wattandiku ko li tax ñu ne sëriñ si la loolu sax gudd na waxtu njëkk ba noppi ci jot a àgg tey waaye lii tubaab di wax complexe bari na ñoo xam ne moo leen lor bari na ñoo xam ne topp bànneex leen lor bari na ñoo xam ne dañ kumpaa leen lor bari na ñoo xam ne woyof bopp leen yóbbu ci lu bon ak ñoo xam ne mariirandoo la ñuy doon ak ñoo xam ne bu ñu déggee wax duñu seet ki wax ak li mu wax moom xam ne wuñu leen di jëriñ ak lu leen di lor nit ko yàlla sàkkalee xel daf ko sant ñu jëloo si xelam ba faw lépp loo xam ne nit woo woone ko ci jëme ca wala mu bëmax ko ci jëme ca mu seet loola la lan la xam ndax lii njëriñ la wala lor la loram la wala njëriñam la mu soog xam ni muy dem wala kii lim lay xëcc jëme ak lim lay woor nga wuyu ko ndax foofu gese la wala dëgg la dëgg goo xam ne da ko war a topp li gën ci yow na nga nekk ku woote jëme ci yàlla boo mënul a nekk wootekat bu jëmee ci yàlla na nga wuyu ki la woo jëme ci yàlla waaye bu nekk ki nga xam ne dañ koy woo jëm ci yàlla muy daas daaslu di bañ wala muy seet yeneeni lay seytaane wala waxi rab yu muy teg ci diggante bi ngir bañ a dem wala di sàkk ñu muy gàllankoor wala ñeneen ñu muy féew li seen xel ndax kooku kat mooy gën a suufee ci daraja yi li ñuy wax baab ko xinsiir meloom la amee waxtu woo xam ne ne sa mbokk wala sa xarit nan julli ji waay wala nan dem béréb sàngam boo xam ne dañ fay waxtaane yàlla wala dañ fay jànge alxuraan wala dañ fay def bu jëm ci rek bokk na ci ñi woote jëme ci yàlla bu la wuyoo bokk na ci ñi wuyu jëme ci yàlla bu la wuyuwul bokk na ci ñi ñu woo jëme ci yàlla mu bañ borom nee na anzala min as-samaa'i maa'an fa saalat awdiyatun bi qadriha fahtamala saylu zabatan raabiyan ulama musaahirina suñu borom wàcce na ndox maanaam taw ca asamaan sotti ko ci suuf mu am ay xur yoo xam ne na ndox mu sell nit ñi root ca sangu ci naan ci togg ci ñeneen ñi ne suñu kay ndox mi taxu koy wax wàcce na leer bu jógee fa moom mu di leeru ngëp ak diine sotti ko ci ay xur-xur yooyu loolu lan la ay xol la ndax xol yi ni ñu ngi demee ni ni suuf si demee ci gën góose lu ñuy wax aw dund montagne bi ca ndox dalee day wàcc rek du fa sax am na ci xol yoo xam ne bu ñu déggee waara ji fi ñu ko déggee bu ñu ko déggee fàtte nañ ko ñooy misaali montagne yooyu nga xam ne bu ca ndox dalee day wàcc rek am na xol yoo xam ne ñooy ay xur lañu waaye xuri joor lañu ñu téye ndox mi ba nit mën cee tànk mën cee naan ab diir ñu daal di ñiis ak xur yi nga xam ne xur dekk lañu ndox ma dafay toog lu yàgg tool tooy tool yi wëgg jur gi kon anzala wàcce na mina samaay jóge fa moom maa an du ndox maa an ak leer leeru iman ak yaqin fasaalat te fees ba bëbb aw diyatun ay xol ay xurde bi qadriha ci dogalu yàlla faxtamala te ndox moom mu le di taawu moom seylu bi zabadan raafiyan maanaam puuge am ñax am ñax mbubi mbalit ñu misaal ko bu mu dugg seen bopp na mu waree jamono bi du ko laaj moo seet xëy na beneen yoon bu kenn yàlla dogal na ko kon bu ma nee am na wootekat yuy woote jëme ci yàlla ci seen wet am na wootekat yuy woote jëme ci seytaane am na wootekat yi woote jëme ci lu dul yàlla rek lu dul yàlla seytaane nga fa bànneexa nga fa bakkana nga fa bëgg addunaa nga fa léppoo nga fa lépp nga fa woote ci noone ak mbañeel ci diggante jullit ñi mu nga fa fàtte ëllëg woote jëme ci loo xam ne day taxa a fàtte ëllëg muy lu mel ne po po boo ca nekkee waxtu sax dana jot sa xel bi ca dem ñi mooy kiiraay li gën a bon ci kiiraay yi lépp lu lay fàtteloo yàlla wala muy dox sa diggante yàlla mooy gaaf bi gën a bon te bala nga koy gis toll ci sa woote jëme ci bànneexu bakkan woote jëme ci neen loo xam ne ak neen la bu ko seetee du dara lu dul neen booleeg nag ña koy ña cay woote jëme ci nag boole moom sax ni yey leen ndax xeli seytaane wa inna shayatina la yuxuuna ila awliyaihim yujaadilukum wa in ataatumuhum innakum la mushrikuuna al alquran wax seytaane ni malaayka di wax yoo ci yonent seytaan noonu lay wax yoo ci xolu way dëng yi ngir lay seytaan li leen fël luy jaaju loo ko ngir mu ñëw fekk leen ci dëgg ngeen ne di werante ak waaye wa inaa pax ti moom moo ina kulla musrik koo la ngeen leen toppee de da ngeen daan doon musrik rawatina nag kon ñooñe ñoom seen bopp kon la ñu doon bokk na seen mandarga yëj ji maanaam xeeb xeeb xeeblu lu am solo nga xeeb xeeblu ko ngir wane ne du dara daal mooy istihzaaru ni munaafiqoon yi daan def bu aaya alxuraan wàcce yéen zaadakum iimaan bu aaya alxuraan wàcce nit ñi daan ñii yuux ñii di sujjóot bu ñu wéetee naan waaw wax ji kii wax la rek ana kan ci yéen la lii mën a doon li gëmam kii lu mu doon ñu koy yëjji alxuraan tontu leen fa am alladina amanu fa zaadathum imaanan wa hum yastabshiruna wa am alladina fi qulubihim maradun fa zaadathum rijsan ila rijsihim wa qaatahum kaafiruna gaa ñi xam daal yàlla def na ci ñoom gëm lii dana dolli seen ngëm ñoom ndax dañ koy dégg dëgg dëgg ñi nga xam ne xol yi nga xam ne nag topp bànneex ak dëng ak pot ak àddina muur na ko ba amatul leer leer du ko mën a dugg ñooñu duñu dégg lu maanaay alxuraan ak waare du dugg seen bopp du dugg seen xol mooy fasaadatum rijsan ilaa rijsihim bonetati la leen di indi fekk bonetati ba fa woon ñu dolli ca beneen dolleeti ca beneen dolleeti ca beneen ba ñu dee wahum kaafiroon ñu ngi ay yéefar ñoo xam ne ñu wedd yàlla la ñu wa haaq bihim maa kaanu bihi yastahzi'uun yéen lañ daan yëjji ak lañ daan xeeb lañ daan mépriser day nekk musiba moo xam ne day dal kàng ci seen kaw bopp yi seen kàng bopp yooyu toj ko waaye wala aqibatu lil muttaqina wala aqibatu li taqwa ragal yàlla mooy mujj te fala baax ga fare fala njëriñ la fare fala mbégum ëllëg ma fare ak lu ñu fexe lu mu rëy rëy lu ñu mën a am ak nañu mën a mel bu mu la jaaxal li nga muñ li yàlla déere day ñëw rek du manqué mukk fas bi inna wa'dallahi haqqun waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh ba beneen suñu bopp